mu doon maan moo doon maan ibnu adiy ibn al-jadd ibn al-ajlaan al-balami loolu la tuddoon maanu ibnu adiy ibn al-jadd ibn al-ajlaan al-balawi min bali eh, moom maanu la tuddoon di doomi ku nuy adiy adiy boobu di doomi al-jadd aljadd di doomi alajlan albalawi kon ñu bokkoon ci bali moom mii nag kon boo gisee xam ne kon moom il nii ni parmi les muhajirun du nekkuloon qurashi mais nekkuloon ansaar yi parce que albalawi albalawi loolu day wane ne kon moom nekkuloon loolu wala déet loolu loolu la léegi ah, moom nag allié wu kon allié la woon nag ci waa lansaar kaana xaliifal ansaar moom maanum na at yi dafa newoon li nga xam ne mooy allié wu waa waaw moom mi kon mooy frère Aasim ibn Adi Aasim ibn Adi moom insha allah dinañu ko gis léegi muy frère am di Aasim ibn Adi radiyallahu taala anhu wa imaam ibn Isxaaq imaam Muhammad ibn moom Ma'n ibn Adi ibn al-Jadd ibn al-Ajlan fekke na ci badriyuuna yi la bokk mooy shahida ghazwat badr ndaw jaloore ju de waaw nga ne la maa la ko wax ay way jaloore ma ma fawqaha jaloore waaw mu ne kon fekke na badar muy ghazwatu badr eh. moom nag imaam ibn Isaaq rahmatullah alayhi nee na euh, moom keroog ghazwatu Tabuk bi yonent mi alayhi salaatu salaam di ñibbi ci neuvième année bi ci gàddaayam bi jóge Tabuk bay ñibbisi bi mu ñëwee ba bërëb buñ naan bi di awaan nga xam ne sorwul Medina imaam al-Hafiz Kathir ci ci tafsir bi nee na entre deux ak benn bés bés ak benn bés de Médine la mooy boo taxawee foofu di dem biir Médine di dem Médinatul Munawwar ala saakini afdalu salaatu wassalaam mooy intervalle bés wala benn bés la waaw bés wala ñaari bés bi mu àggee foofu suñu boroom ëndil ko xamal ko histoire dëgg-dëgg naafiq yi jàkka ji nga xam ne keroog bi muy génn Tabuk dañ ne ko dañu ñëw naan ko kaa inaugurer ñu ko mu ne damay dem xare damaa nekk ci xare ci ci ci ci tukki xaar leen ba ma ñëw mu ñëw nag bi muy ñibbisi ba foofu suñu boroom xamal ko nag li xew dëgg ne ko ñii tabaxuñ ko ngir yàlla liñ ko tax ñu tabax ko mooy ak caay-caay ak yi nga xam ne moom la wax léegi yonent ma lay saab-saab bi ko xabaar bi dikkalee boroomam xamal ko ko nan la def imaam ibn Isaaq nee na fa daa rasulullah yonent ma lay saab-saab daal di woo Maalik ibn Duxshum di ima di Seydina Maalik ibnu Duxshum axaa bani ibn Awf di mbokk Saalim ibn Awf wa Ma'na ibn Adi ak Seydina Ma'na ibn Madi ah, ibn Adi ibn al ibn al-Ajlan mu ne aw wala bokk axaahu wala bokk frère la woo di Aasim ibn Adi di Aasim di doomi Adi hmm? ñoom ñaar ñépp axaa al-Ajlan di mbokk waa Bani Ajlaan comme ni ñu ko gisee ah Ma'n ibn Adi ibn al nag bañ leen woowee lan la leen yonent ma lay saar saab wax da ne nee na mu ne leen intaliqaa ila hadha masjid adh-dhalim ahlu ne leen dem leen ci jàkka ji nga xam ne ña ko tabax ay way bakkaarkat yu mag lañu way mooy yàlla kat mooy yàlla ñu mag a ngoog mu ne leen dem leen ila hadha al masjid adh nga xam ne ay ñoñam ay tooñkat lañ ay weddikatu yàlla lañ hmm? fahduma fahdumaahu wa harriqa na ngeen ko màbb màbb leen jàkka ji te ngeen taal ko waaw fa xarajaa sari'ayni xatta ataya bani saalim naka la leen ko nent ma lay saar saar ñaari nit la yónni Maalik ibn Duxshum ak Maana wala bokk frère am di Aasim ibn Adi mais <coughs> après dina ñëw Seydina Aasim ibn Adi mais moom gisoon nañu ko loolu dinañ ko lijjanti léegi dinaa la poser question est que gisoon nañ ko déet insha allah mu ne <coughs> kon ñu gaaw génn fa ax fa xarajaa ju génn sari'ayn nu mu gën a gaawe xatta ataya bani saalim ibn awf wa hum rahtu malik ibn duxshum ba ni ñuy dikkalee ah, bani saalim ibn awf te ñoom ñooy famille wu di mbokk waa malik ibn duxshum dégg nga sànk mu ne la malik ibn duxshum axaa bani saalim di mbokk waa bani saalim ibn awf voilà mooy ñu gaaw dem génn bi leen konante ma la sa sam ñu rëppatal uti Medina daal di dem ci waa banu Salim min al ibn Awf te mooy mbokk Maalik ibn Duxsum radiyallahu fa qaala Maalikun li Ma'n sayyidina Maalik ibn Duxsum ne Ma'n ne ko unzurni hatta akhruja bi naarin min ahli waaw ne xaar ma fii Ma'n fii nag après imam Ibn waxul ne fa qaala li Ma'n aw Aasim dane rek waaye xam nañ ne mooy am na hésitation parce que wax na ko ci kaw kon bu nee Ma'n kon lañ ko jiitaloon fëlee tax mu ne kon fa qaala Maalikun Maalik ibn Awf wax Maalik ibn Duxsum daal di wax lii wax kan wax ki nga xam ne mooy Ma'n ne ko xaar ma hatta axruja ilayka bi naar min ahli taxawal nga xaar ma ba ni may demee génne safara ut ut ut loo xam ne mooy lu ma tàll teeku ngir ñu dem doxi mission bi ñu la agsi nañ Medina waaw xaaral ma dem man niñ koy taale kay comme que man samay ñooñ a nekk fii te moom maana ñooñ ay alliés kese lañ ñoom mais du ñu am ansaar yi pire dañoo nekk rek ay alliés du ñu sax ansaar yi ay alliés wu waa lansaar lañ mu ne ko kon xaar ma fii waaw ñëw ba foofu waaw fa daxala ila ahlihi fa axada mu dugg nag ci ay ñoñam waaw moom seydina maalikum nu duxshum waaw dañu naan maalikum nu duxshum dañu naan maalik ibnu duxshum ibnu du ib ibnu duxshum waaw yooyu yépp dañu koy wax léegi nag mu dugg moom Seydina Maalik ibn Duxsum ni mu gën a gaawe waaw bi mu duggee la la def mu daal di jël saafan saafan fa axada saafan min min an-naxl waaw min an-naxl saaf mooy gis nga mooy car euh, nu mu tudd euh, euh, garabu tàndarma garabu tàndarma muy mooy mooy xob yi xobu ta garab gi mooy gisee nga ni niy ngandi loolu yooyu noonu la jël mel ni ngandi wantaay yooyu noonu tamu am ay car euh, kii xob yi mel ni lu def lu rafet sax yooyu noonu la jël waaw fa axada loolu mooy saaf fa ada saafa fa axada saafan min an-naxli fa ash'ala fiihi naaran thumma xaraja yashtaddaani hatta daxala wa fiihi ahlu mu jël loolu la jël daal di koy taal waaw jël ci kiiwu tàndarma yooyu caru garabu tàndarma yi mooy day gudd xam nga mu lakk mu taal ko mooy cat bi ba mu ba mu jaf mu leer na ko nit na dem ñoom ñaar ñépp ku nekk mu génn jox maam benn jël benn fastat daa ñu gaaw nu mu gën gaaw jël xatta ca ba agsi ci masjidul diraar moom lañ naan masjidul diraar waaw mooy jàkkaay ñi nga xam ne li tax ñu def ko mooy ak sànkaate ak li nga xam ne ña ko def ay ñu sànk lañ te tamit sànk ak li nga xam ne mooy boroom yéene yu bon yi dinaa fekk yi ñoo ko fa def ñu gaaw dem xatta daxalaahu ba ci biir jàkka ji fekk fa bon bon jàkka entre parenthèses quoi waaw <laughs> waaw suñu boroom moom moom masjidu diraar la ko woowee ci suuratu taw waaw al mooy bi mu naan walladina taxasu masjidan wa kufran wa tafriqan baynal mu'minin voilà mu ne fa xaat ba fekk fa gaay nag ca biir naafiq ponkali naafiq nekk ci seen domaine nag waaw nee fa fekk daleen a bett fa xarraqaahu fa xarraqaahu wa hadamaa ca saase dañoo rek daal di koy lakk fa ñu daal di koy lakk ca saasi wa hadamaahu daal di màbb li nga xam ne mooy jàkka ja waaw wa tafarraqu anhu gaa yi mooy tàkk tàkk bi da leen a bett dañu jekki rek ni affaire bi ni vëf waaye tàkk-tàkk bi jëm fu ne wa tafarraqu gaa yi nekkuñu fa sax taluñu sax nekk fa di constater ñu tasaaroo ndax déegu jege la ndax déegu jege la ndax deegu jege la waaw kay noonu lañ ta noonu lañ leen tasaare ñoom noonu lañ tasaaroo mu ne wa nazala fihim mu wàcc ci ñoom ñooñu min al ci al quraan ma nazal li nga xam ne moo wàcc ci ñoom ci al quraan di wax seeni mbir ñoom naafiq yooyu nga xam ne ñoo defoon loolu ci suuratu tawba aaya 107 comme niñ la waxe sànk mooy ñi suñu boroom doon wax naan <coughs> ba'da a'udhu billahi minash shaytanir rajim waaw mu ne walladina ittaxadu masjidan diraaran wa kufran wa tafriqan bayna almu'minin wa irsaadan liman xaaraba allaha wa rasulahu min qabl wala yaxlifunna in aradna illa alxusna wallahu yashhadu innahum lakaadibuun waaw ha laa taqum fiihi abada la masjidun ussisa ala taqwa min awwali yawmin axaqqu an taquuma fiihi fiihi rijaalun yuhibbuuna an yatatahharuu wallahu yuhibbul mutahhiriin waaw man ni mooy aaya yooyu ba aaya yooyu ni muy wàcc ba aaya yooyu ni muy wàcc suñu boroom ne walladina waaw ak ñi nga xam ne ittaxadoo dañoo ittaxadoo dañoo jàppe daal di defar hmm. masjidan ab jàkk boo xam ne dëraaram waaw ngir sànk fa jullit ñi waaw ngir tas fa li nga xamante ne ni mooy tabaxub lislaam dugal lor bu bon ci seen biir mu nekk mosquée boo xam ne il n'est de mosquée que par sa forme waaw mooy dañ koy defar comme niñ defaree mosquée yi mais nag am na benn affaire <laughs> mooy <laughs> am na yoo xam ne comme ni ñuy tabaxe mosquée yi ni mu mel bon wala loolu nañ bàyyi quoi <laughs> loolu xam nga loolu dafa may àtte ni ñuy tabaxe mosquée loolu dafa may àtte ah est-ce mel léegi noonu la doon mel ci temps yonent <laughs> ma lay sar ay masaa'il la ay def sooroor ah def duum defub def kii yooyu yooyu yëpp ay masala <coughs> passe léegi suñu boroom ne kon wa taf ñoom lool la moo tax ñu utoon ko waaw wa wa kufran ak gu weddi yàllaa taxoon ñu def ko waaw bi sababi kufrihim moo tax ñu taxaw jàkkalo jàkka jooju ak tamit li sababi diraar bil mu'miniin ngir tamit idraar lor dugaluk lor ci biir julli ñi waaw wa tafriqan ak taqale baynal mu'miniina diggante way ngëm yàlla yi waaw bu ko defee ñoom buñ créé seen jàkka jooju am ñoo xam ne dañuy far di dem foofu ñeneen ñi mën nañ leen gise beneen bët te pourtant nag sell ñooy moom ñoom dañ ne rek jàkkale tax ñuy dem ba mën nañ di problème seen biir waaye it bu ñu fa demee mën nañuy saxal ci xolu ñenn ñi yenn idée yoo xam ne ndax a sori woon nañu ko mooy yooyu yépp mu indi nag li nga xam ne mooy ak noonoo ak yu yées ci biir julli ñi suñu borom ne looloo tax ñam tabax waaw mu ne nag wa irsaadan liman xaaraba allaha wa rasulahu min qabl mu ne dañ ko faa def ngir xaar di xaar dikk di observer di xaar dikk ki nga xam ne liman ka nga xam ne xaaraba allah dafa xeex ak buur yàlla wa rasulahu ak ndawam bi sallallahu alayhi wa sallam min qablu ci lu jiitu woon tey Tabuk waaw di woon jamono yii kook mooy kan wax nañ ko sànq mooy abu amir al ma nga xam ne abu amir al lañ ko xame woon yonent mi aleyhi salaatu salaam tuddee ko abu amir al fasiq waaw abu amir al rahib mooy yàlla bi waaw te temps yi dafa noobul loolu waaye yonent mi aleyhi salaatu salaam tuddee ko al ndax ba koy nent ma lay saab-saab woowee ci lislaam dafa dafa rëy waaw bañ daal di dem Quraysh ak la xew ak yooyu yépp eh, gisoon nañ ko walillahi alhamdu wal mooy Abu Amir al-Fasiq waaw moom mi neen ne woon yéen naafiq yi di bindanteeg ñoom grawul man man Sham laa dem Hiraq lay fexe convaincre ngir mu dimbalee ma ay ay ab armée bu ko defee ma ñëw song Medina sama dëkk la nangu li nga xamante ne nii mooy dëkk bi waaye lool nag du mën a nekk furul ngeen utal ma quartier général te quartier général boobu nag ñu ne nag nu muy demee mooy naafiqi xam nañu comme nañ ko waxoon duñ ñëw di tabax loo xam ne boo day attirer attention te ñépp naan leen déedéet dool moom du ñu ko def kenn du leen fi jox autorisation ngeen di tabax loolu yéen li ngeen tabax ban njariñ la am ak parlement wala yu mel non dañuy xool li nga xam ne moom kenn du leen soupçonné daanaka mooy jàkk ñu daal di koy def loolu mais turu jàkka la mais jàkka taxu koo jóg waaye wa irsaadan yiñ la wax yépp looloo tax ñu def ko wa irsaadan ak di xaar li man ka nga xam ne xaaraballah ak fi nga xam ne moom it fa lay nekk mu nekk quartier général ka nga ngir ki nga xam ne xaaraba moo xare xeex allah buur yàlla wa rasulahu ak ndawam min qablu ci lu jiitu lu jiitu yonent bi aleyhi salaatu wa salaam suñu boroom ne ko wala yaxlifunna in aradna illa alxusna wallahu yashhadu innahum la kaadibuun mu ne maa ngi wat ci maa ngi wat këne gis nga boo leen laajoon ne leen mais yéen nan moo tax seen jàkka ji ngeen tabax ko dañu ne wallahi la yaxlifanna wat nañ dañuy wat ne ñoom ñoom waaw wala wala na te dinañu waat boo leen laajoon in arad naa ne ñun de suñu jàkk ji ñu te bëgguñu ci illal xusnaa lu dul yiiw yiiw a tax gis nga li ñu waxoon sànq ne dañ koo def ngir waa ahlul illa ñi nga xam ne dañuy am ngànt ñi nga xam ne dañuy am ngànt ñëw jàkka ju sot pour nga masjid Quba nga fa xoolal li naafiq yooyu rek na masjid Quba jegewu ko mu ngi foofu jege na fa mais ñoom ñu ne dañ koo def li li li li zil illa ñi nga xam ne dañoo am ngànt leen am am am dara lu leen dal ci yaram wal xaaja ak ñi nga xam ne aajoo tax ba duñ mën a dem ci jàkke wal laylatul mutira ak wal wal laylatu shaatiya yu yu bari taw yeeg yu tàng yeeg hivernal yeeg yooyu waaw waaye suñu boroom nee na xam nga lii la ñuyiw la moo tax mu ne boo leen laajee wala yaxluf wala yaxlifun na dañuy waat ne in aradna ñun de bëgguñu yarham in aradna yarhamukallah in aradna dinañu waat ni ñun de bëgguñu illal xusna suñu yéene li nga xam ne moom lañu nar ci mbir mi te mooy suñu intention nekk lu dul lu baax mu ne waaye wallaahu buur yàlla yashhadu mooy seede ne innahum ñoom naafiqiina kaadibuuna expliqué kat lañ de dañuy nar dañuy expliqué li ñuy wax dara ci amul waaw dara amu ci dara amul lenn loo xamante ni nii mën nga koo jàpp ci li ñu wax amul de humul kadaba ñooy les narkat internationaux li ñuy wax dara amu ci waaw wala walakinna almunafiqina wallahu yashhadu inna almunafiqina la kadibun buur yàllaa gi seede waaw kuy dane wallahu yashhadu innahum la kadibun mooy naafiqi ñoom ay waxkatulu amul lañ kon keroog yonent mi alayhi salaam noonu lu faagaagale ñi nga xam ne mooy jàkkaay naafiq yu bon yi nga xam ne moom lañ defoon ci wax yu bu ko suñu boroom wax léegi ñoon ñooñam imaam ibn Isaaq ne euh, wa kaana alladina banawhu ithnay ashara rajula imaam ibn Isaaq ne ñi ko tabaxoon nag ñoom isnay ashara rajulan la ñoom waaw mu ne ñoom douze lañu woon comme seen mbokk yoo ko doon jéem a faat rek waaw ñoo ko doon jéem a faat ba mu jógee Tabuk laa daf muy agsi waa bi di di awaan ca Aqaba ña ko bëggoon a ca montagne ba mu daanu ñoom it douze lañu woon ñooy naafiq yu mag yoo yële tawule woon bàyyi ba yonent mi alayhi salaatu salaam ne ñépp nañ jaar ci suuf ci suufu montagne bi moom bu kenn yaar ci kaw moom rekk mu jaar fa mook Seydina Ammaar ak Seydina Xudayfa gaa yi jël seeni warwaay kabulewu nag ngir bëgg bàyyi ba mu yëg ca kaw ñu ñëw di rëppatal ut si ko ngir ngir lan ngir daal di koy puus ci kaw montagne bi moom alayhi salaatu wassalaam ñooñu it douze la ñoom imaam ibn Sa'd mu ne wa kaana alladhi banahu ñi ko tabaxoon ci ñoom ah mu ne douze lañ isnaay ashara rajula mu ne ñoom nag douze la ñoom maam ni saa tudd na leen nee na <laughs> na xaalid mu ne xidaamam na xaalid kenn ngoog muy xidaamam na xaalid mu ne min bani moom nag mu ngi bokkoon Ubayd ibn Zayd ahadu bani Amr ibn Awf ci waa bani Ubayd la bokkoon ibn Zayd ahadu bani Amr ibn mu ne moom mii sax ci këram terrain kër gum am ci lañu génnee jàkka ji nga xam ne mooy jàkka ji nga xam ne day day day day day day day day tas mbokk day day yàq diggante waaw te day xëcc di di xotti diggante waaw di indi féewaloo ci biir nit ñi kon nee na kooku mooy ki njëkk ji xisaamum xaalid mu ne ki ci tegu wasalaba wasalabu mu ne wasalaba ibn xaatib min bani xaatib min bani umayyah ibn zayd mu nekk ci tegu mooy Sa'lab ibn Haatib am na ñu ne Sa'lab am ñu ne min Bani Umayya ibn Zayd waaw bokkoon ci waa Bani Umayya di doomi Zayd léegi nga xam ne moo ci tegu imaam Ibn Ishaaq ba léegi mooy ñi nga xam ne nee nañoo tabax masjidu Diraar mu ne wa Mu'attab mu ne wa Mu'attab ibn Qushayr Mu'attab ibn Qushayr muy Mu'attab ibn Qushayr nee moom ci min bani Dubay'a bokkoon ci waa banu Dubay'a ibn Zayd mu ne kokkoon mooy troisième bi quatrième bi mu ne Abu Hubayba Abu Hubayba ibn Nazra mooy ñetti mooy ñeenteel min bani Dubay'a ibn Zayd moom bokk ci waa bani Dubay'a ibn Zayd ba léegi mune wa Abbaad ibn Hunayf Abbaad ibn Hunayf Abbaad kii nag mbokk mu ne mooy axu Sahl ibn Hunayf saxaaba bu mag boobu di Sahl ibn Hunayf kii am la woon billaah mu mooy kon wa Abbaad ibn Hunayf axu Sahl ibn Hunayf Hunayf mbokk Sahl ibn Hunayf min bani amr ibn awf te bokk ci waa bani amr ibn awf di waa kër malik ma naan hanif ibn hunayf <laughs> mu ne kon kookooy cinq léegi ana sixième bi sixième bi mu ne waa moom imaam ibn Isa wa jaariyatu ibn Aamir muy jaariya di doomi Aamir wabnaahu ak ñaari doom ndaw ndaw ndaw ndaw yées Mujammi' ibn Jaariya ak Mujammi' ibn Jaariya di doomu jaariya mooy doom ba ak ñaari doom ibn Mujammi' ibn Jaariya ak wa Zayd ibn Jaariya kon jaariya ibn Aamir mooy siis septième bi di doom première doom ji mu jàmme muy sept kon Zayd ibn Jaariya di huit kon huit ngoog ba léegi mu ñuy tuddal ñi nga xam ne ñoo tabax masjidu Diraar moom imaam Muhammad ibn Isxaaq rahmatullahi alayhi mu ne wa Nabtal ibn al-Haaris bi mu ne mooy Nabtal bokk ci ñuy tabax masjidu Diraar mu ne dañ naan am nañu ne nag Nibtal wa Nibtal ibnu al-Haaris min bani Dubay nga banu Dubay abari de ah yéeme na de lool de yéeme na kon waa mu ne wa Nibtal wala wa Nibtal ibnu al-Haaris bokk ci waa banu Dubay mu ne wa Bahzaj wa Bahzaj wa Bahzajun waaw min bani dubaya gis nga é ban mu dubaya dañoo jël palme bi mu ne kon moom moomu di ma di di di di di kan ah bahzaj bahzaj min bani dubaya kooku mooy diis ah ba léegi ci waa banu dubaya ana kan moo ci tegu mu ne wa bijaad ibn usman Mijaad ibn Usmaan mooy onze moom fu mu bokk mu ne min Bani Dubay'a gis nga gaay yi de daanaka ñoom ñépp waa Banu Dubay'a lañ mu ne dernier bi nag dernier bi mu ne wa Wadi'a ibn Thabit Wadi'a ibn Thabit te kii bokkoon na keroog ñi nga xam ne ñoo doon wax naan moo naa naafiq ya dajaloon bu keroog ba Yonent mi sallallahu alayhi wasallam doon génn di leen Medina ba muy ba muy génn Medina dem tabu ñu naan gaa yi ñii ñii ñii ñoo neex quoi xoolal rek xoolal kii gëmloo na leen ne xoolal moom ñu suba ci romain yi romain yi nekk ay prisonniers yu ñu boole ci buum yeew leen ñoom ñépp kër Wani Ami ibn Saabit lañ newoon doon ko wax waaw waaw mu ne ba ñu yónni woon Seydina Ammaar ibn Yaasir waaw voilà mooy déggoon nga la Muxashin ibn Humayr la ko daloon hein te mu tuuboon moom nag ne man de li ma gënaloon mooy ñu duma ñu ay yar waaw ñu duma ñu ay yar te alxuraan du wàcc suñu kaw de waaw moom mii wadiya nag hein moom bokkoon na ci mbooloo ma nga xam ne ñoo doon wax loolu hmm? <coughs> naan waaye yow xool leen rek ñii dañuy font waa maa ngi nii ñu ngi mel ni ñu leen gis suba ba pare def ko ngir ngir décourager loo jullit ñi tiitloo leen quoi waa banul asfar ataxsabuuna yi ñii dañu foogoon ne hein di waxande seen bi ataxsabuuna jilaada banil asfari ka qitaalil arabi ba'dhum ba'dha ndax nee na foog ne xeex ak banul asfar di romain yi moo xeex yi arab yi xeex seen biir a yam wallahi la ka anna bikum fi lxibaal irjaafan wa tarhiban lil mu'minin ñu naan waaye ñu ngi mel ni wallahi ñu ngi wàcc yàlla mu ngi mel ni ñu ngi leen gis suba ñu yeew leen ci ci buum yi def leen prisonnier ñu defoon ko ngir dugal fitna ci xolu jullit ñi ak di leen tiital waaw moom nag kooku wadiya moomu mooy douzième bi moo tax imaam ibn Isaaq mu ne kon ñi nga xam ne ñoo tabax masjidu diraar bokk na ci moo ne ki leen douze douze lañ la wax ki ko leen mujj mooy wadiatum na saabit di wadia di doomi saabit mu ne wa huwa min bani Umayya ibn Zayd ci waa banu Umayya ibn Zayd la bokk la bokkoon rahtur ban abi abi Lubaaba ibn Abdul Munzir mu ne mooy mbokku waa mbooloom waa banu waa Abu Lubaaba moom gisoon nañ ko bokkoon di Abu Lubaaba ibn Abdul Munzir radiyallahu taala anhu kon ñii imaam ibn Sa'd ñii ñoo ñoo tabaxoon jàkkay sànkute yoogu jàkk ju yées doon nga xam ne di si sape mbooloom jullit ñee ko taxoon a jóg ak tamit li nga xam ne mooy def mu nekk QG général QG ah quartier général boobu ngir kan ngir Abu Amir al-Fasiq ku yées ki nekk fële naan mu ngi convaincre ñi nga xam ne mooy Hiraql eh, ngir mu jàppale ko moom mii nag eh, Seydina Ma'n ibn Adi radiyallahu anhu eh, fekk woon na saqi kii as-Saqifa mooy bi ñuy kii Yonent bi alayhi salaatu salaam bi mu génnee àddina ñuy fal <coughs> hmm? ñuy fal ñi nga xam ne mooy ki koy wutu mooy dañoo ñëw ne saxaaba yi waa muhajirun waa ñoom Seydina Abu Bakar Seydina Umar ah, daje nañ seen ñu ngi kër Sa'd ibn Ubaada ngir fal xalifa kii wutu yonent mi alayhi salaam ñu ne ñu Abu Bakar ak Seydina Umar Seydina Abu Aamir ibn al Abu Ubayda Aamir ibn al-Jarraah radiyallahu ta'ala anhu waaw waaye nañ saar saar naa leen wóor nii ku wóor wóor a waaw am na darajaay amin gi ñu ma doon woowe moom ñu ngi koy woowe amin waaw muy naa Abu Ubayda Amir ibn al-Jarrah waaw léegi ñoom ñu dem bi ñuy dem nag bi ñuy dem am na ci nettali ci yenn yoon yoo xam ne ñoom ñu ngi daje kan ñaari góor ñu baax hein seydina uh, imaam az-Zuhri boo demee ci tabaqaat mu Sa'd lii ñuy wax mu nga fa voilà boo demee ci uh, imaam az-Zuhri kon mu ne say Urwa de di sëriñam Urwa ibn kenn ki moo doon Uwaym ibn Sa'ida ñi ñoom seydina Abu Bakar dajeel ak seydina mais gis na ñeneen riwaay yoo xam ne ne Bashir ibn Sa'd non waaw <laughs> Sa'd Sa'd <laughs> waaw waaw waaw Bashir ibn Sa'd mooy bàyyi an-Nu'man <laughs> an-Nu'man ibn Bashir bàyyi waaye bii am na boo xam dane Uwaym ibn Sa'ida la ak kan ak Ma'n ibn Adi ñi ñoom lañ dajeel bi ñu bi Seydina Abu Bakar Seydina Omar ak Seydina Abu Ubayda doon dem fan ci ñi nga xam ne mooy waa Lamsaar ngir ndax nee nañu kat ñu nga fële ñoom ne dañuy fal xalifatu Yonent mi alayhi salaatu mu ngi dóoru génn àddina waaw eh, ci biir bi <laughs> Eh, imaam al al al burqaani tamit daal na koy solo eh, mu ne eh, am ñoo xam ne keroog dañ doon jooy di jooy ndax rey yonent ma saar-saam li nga xam ne moom lañ moo génn àddina nii bàyyi ñu fi waaw waaw di jooy am saxaaba yu jooy naan wallahi la wadinna anna mitna qabla na in fa inna naxsha an naftanina an naftatina ba'da waaw saxaaba yooyu di jooy naan naan waay waay di rëccu di leen dal nii mooy yonent bi alayhi salaatu salaam musiba gi gën a rëy gu dal julli ni mooy génnu yonent bi alayhi salaatu salaam àddina waaw léegi am nag saxaaba yu doon jooy naan ñun de wallahi waat nañ ci yàlla ne hein nañ lool ñu faatu woon avant yonent bi alayhi salaatu salaam ndax ñun dañuy ragal fitna dugg ñu ginnaaw moom de waaw te fitna gi gën a rëy moo ngi génn ci lislaam waaw te fitna yi moom yëgle woon na ko yoo xam ne tamuju ka mawjil bahr dañuy bëbb di sàmbaraax comme ni nga xam ne noonu la vague yi duusi géej gi di di di di di dóore Allah ndax rëy ndax lëndëmaay waaw bahrun lu jëli aw ka zulumaatin <laughs> lëndëm yoo yële alquran di wax waaw nga xam ne mu nekk ay ay duus yoo xam ne faw euh, zulumaatun ba'daha fawqa ba'd waaw muy ay lëndëm yu rangaloo tegaloo waaw ida axraja yadahu lam yakat yaraaha waaw dañuy ragal nag fitna yooyu dal ñu moo tax ñun deme bëtoon nañu yonent ma ñun ñu gaañoon avant moom biñ waxee lool fa qaala ma'lum naadi ma'lum naadi nag radiyallahu anhu ne leen lakinni wallahi la uhibbu an anni mittu qablahu Seydina Maanum na Adi ne non Kantaa man nag non man nag moom mëbatuma woon faatu avant Yonent bi alayhi salaatu salaam quoi <laughs> xam nga xam nga à première vue tam nga ne mu way kii moom li moom yéeme la ah. ñee nga xam ne li ñuy wax ni mu baaxee ndax ragal ci seen bopp ak tamit xam guñ xamoon yonent bi alayhi salaatu salaam nekkam fi lim li li nga xam ne moom moo gën nekk. moo gën fopp nekk fee nekkam ni fi nekke woonaa ah, noonu waaw hein ba gaay di attristé wu ci loolu ndax dañuy ragal fitna dal leen ci ginnaaw ndax am na ñoo xam ne ba mu génne àdduna fitna daleen la ah xoruboro rik da gaay yi nga xam dañoo tubbi parce que nee na yonent bale sa sa jóge na fi ñooñu kon génn génn àddina moo tax fitna dugg leen waaw ndax dafa génn àddina ñoom ñu foog ne kon mbiri affaire comme tribu bi yi la woon rek waaw kilifa gee fi ne moom lañ amal affaire bu fi jógee jeex ah. ñun dañuy dellu ci liñ ne woon ay Abu Bakar la dara lañ ko dul jox ay azaka suñu alal yi nañ jël di ko jox duñu ko jox fenn xurubu ridda day am waaw ñeneen ñi ne moom dañuy génn ca lislaam bi saa si sax ñii ne moom génnuñu mais azaka ci suñu alal moom duñu ko jox waaw ñooñu fi na dugg leen si ñii nag loolu lañ doon ragal kanta maanum naa di mën na leen kanta yéen moom yoolu ngeen wax mais man moom mébatuma fenn bëgguma woon fenn di dóori jëkk génn àddina yow yonent ma lay sa <coughs> léegi xoolal mais nag déglu li wax mu ne la usaddiqannahu maytan kama saddaqtuhu hayyan waaw la usaddiqan la usaddiqahu maytan dinaa ko dëggal fekk mu génn àddina ah kama comme ni mu génne àddina wat naa ne dinaa ko dëggal après moom newatu fi ci zahir comme ni mu newoon mais du deñ di ko dëggal comme kama saddaqtuhu hayyan comme ni ma ko dëggale woon fekk mu doon dund nekkoon ak ñun waaw allahu akbar ah moom nag moo tax wax na dëgg ah la moo tax ahlul ridda bi mu xewee gaa yooyu xar ta ta Seydina Siddiq xare yooyu mu ànd ak Seydina Xaalid ibn al-Walid waaw yóbbu ko mun moo ñu njëkkoon a ñu njëkkoon a dem Yamaama xare bi Yamaama ñoo ñu ñu jiitu woon boole ko deux cents ci ay gawar selon imam al-Waqidi waaw moo tax moom xoolal foofu la gaañu ci Yamaama fa lañ ko faate mu nekk shahid allahu akbar moom Seydina Adi Ma'n ibn Adi radiyallahu ta'ala anhu ibn al-Jadd ibn al-Ajlan al-Balawi al albalawiyu radiyallahu taala anhu wa ardaah anna bihi wa ja'ala a'aaliya alfirdawsi maskanahu wa ma'waahu